baada acuudu billahi min alsheytaani irrajim alhamdulillah kon ñu ñëw fi nga xamante ne ni moom lañu yemoon ñu ngi waroon a jël laayaab juróom ñaareel bi waaye dañ ne woon dañuy def benn kii rek bu ndaw daal di def benn introduction benn mombastal ci li nga xamante ne benn tënk daal benn bu ndaw ci wàllu ilmul mawaarith ilmul faraid kon ci jotaay yii ñu génn am na yoo xam ne jotoon nañ koo gis yii yépp xam ko moo jiitu képp koo xam ne xamagoo yii moom sawaay ñu lay wax miraas yaa salaam neel man manuma ragalal yàlla taxam ne manoo nga bañ a jël di jaawale mbir yi di gëmloo di gëmloo nit ñi yoo xamante ne nii di leen jox yoo xamante ne nii lool daganul te borom di joxu leen ko kon nag loolu am solo la léegi nag ginnaaw bi gisee li nga xamante ne nii mooy tere nit ki daal di am ci miraas loolu kon gisoon nañ ko léegi nag tey ñu gis ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy doon waa léegi yow ñu ngi ma wax nii mooy bon parce que yow bon di gis nañ li nga wax quoi côté nasab voilà côté wala côté li wala moom leer na jaam bi lay doon jaam bu góor wala jigéen loolu leer na léegi nag man li may laaj mooy mais parce que yow ñii ngay wax ñan ñooy doon voilà mooy bu dee ay góor. parce que bon nit ki bu génnee monsieur A bu génnee àddina mais monsieur A il est susceptible mën naa am li nga xam ne mooy baay am maam am ay doom am ay rakk am ay frère am ay ay cousin am ñoo xamante ne ay doo ay nijaay nañu ay yooyu am ay bàjjen ak yooyu mais ñan ñooy doom ñu ne la waawaw loolu de moom laaj la boo xamante ne nii bu jar xam la ngir xam ñan ñooy donn bala ngay jël alal joo xamante ne lewut gaa yi nga jox ko ñoo xamante ne borom bi boolewu leen woon ci list bi wala boole na leen ci list bi waaye daa am loo xam ne boo waroon a tax ñoom du ñu am léegi nag dañ naan la boo totalisé ñi nga xamante ne ñooy am lépp ci miraas ci wàllu góor ñoom ñoom quinze lañu voilà góor ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñoom ci wàllu góor boo leen tasee dëgg-dëgg ci góor ñi mooy quinze lañu voilà ñoo xamante ne mooy baay ji ak maam ji <coughs> voilà baay ji baayu monsieur A maamu monsieur jëkkëru bu dee ne bu dee ne monsieur A kii la euh, daa am jabar voilà jabaram trois wala ki nga xamante ne frère boo xam ne ñoo bokk yaay kooku it mën naa bokk ku ju góor ñi la ñuy wax quinze lañ boo leen tasee muy frère bi nga xam ne ñoom ñoo bokk yaay waaye ñii nii ñooñu ak kan ak ki nga xamante ne doomu monsieur A ak doomu doomam ñooñu ak mooy ay sëtam lu mu wàcc wàcc ñoo ñëpp mën nañoo doon waaye ñii ñooy dañuy wax list bi mais est-ce que ñoom ñëpp ay taxawandoo ci miraas ñoom ñépp ñu amandoo du demee noonu déedéet dañ laa bëgg a wax ne ñii ñoom mooy miraas bu amee ñii man na ñoo am am na ci ñoom ñoo xam ne dinañ la ko wax ne ñooñu moom nu miraas mi mën a tuddee bu miraas lu ñuy miraas amee moom mu neex mu naqari dañuy am ci miraas ñoom kenn du leen xaj bu xaj bu xirmaan de kon nag ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la ñu tudd lan wax nañu ki nga xam ne mooy baayu monsieur A maamu monsieur A jabaru monsieur A frère boo xam ne nday lañu bokk loolu leer na léegi doomu monsieur A muy juróom ak sëtëm voilà ak nu mu gën wàcc rek muy juróom benn ak ki nga xam ne al axu shaqiq nga xam ne moo monsieur A ñoom ñoo bokk nday ak baay ak ki nga xamante ne frère bu monsieur A la waaye bokk léegi ak kooku ñooñu noonu mooy ki mu njëkk lañ bi nga xam ne ñoo bokk moom nday ak baay kooku doomu frère monsieur A bi ak nday ak kooku daa mën naa donn waaye doom ji nga xamante ne nii frère monsieur A bi mu bokkal dong kooku it mën naa mën naa donn ci góor ñi de waaye ki nga xamante ne nii baay texu monsieur nga xam ne baayu monsieur A ak paa ak waajooju paa boobu ñoom ñoo bokku nday ak baay voilà mooy papaay monsieur A frère am boo xam ne ñoom ñoo ak baayu monsieur A ñoom ñoo bokku nday ak baay moom lañ naan al ammu shaqiq léegi mu des al ammu li am ki nga xam ne baayu monsieur A ak waajooju ñoom ñoo bokk baay waaye bokku ñu baay bokku ñu yaay waaye kooku nag kiñ la njëkk a wax muy al ammu shaqiq ki bokk ak baayu musa nday ak baay doomam ak kiñ la mujjee wax nii muy ki bokk ak baay kese kooku doomam ak ki mujj mooy ki nga xam ne dañ koo goreel muy jaam bi nga xam ne dañ koo goreel kon nag ñii ñooy 15 yi nga xamante ne nii ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo mën a donn léegi nag bu ñëwee ci jigéen ñi nga ne ma waa kon jigéen ñi ñaata lañu ma ne la jigéen ñi de 10 la boo ko tasee tas ñoom 10 lañu mooy ki doom ju jigéen wow oh, moom day donn ba ak ki nga xamante ne nii sët bu góor sët bu jigéen boo xamante ne nii doom bu góor moo ko jur mooy nu muy wàcc nag voilà kooku ak ki nga xamante ne nii mooy yaay yalla yaayu monsieur A waaye it ki nga xamante ne maamu monsieur A ci côté yaayam voilà ke jur yaayam maamam joo jële ak lu mën a kawe kawe waaye beneen maamam bi nga xamante ne nii moo jur baayam moom di monsieur A ak nu ñu yéeg yéeg yéeg waaye it maamam yi maam yu jigéen ñi la ñuy wax de voilà léegi nag ak ki nga xamante ne mooy frère monsieur A la de dee moom ñoo mooy sœuru monsieur A bokk ñoom ñoo bokk nday ak baay mais jigéen la ak ki nga xamante ne nii moom monsieur A ñoom dañoo bokk nday ñoo bokk baay baay waaye bokkuñu baay bokkuñu yaay voilà sœur bi nga xamante ne nii kooku muy keneen kooku muy huitième bi sœur monsieur A bi nga xam ne nday kese lañ bokk waaye bokku ñu bàyyi ak ki nga xamante ne nii mooy jabar jigéen boo xam ne jabar la jëkkëram bu génnee àddina kooku mën na koo donn ku mujj ki mooy ki nga xam ne jaam bu jigéen bi nga xamante nii dañ koo libéré te amul kenn ku ko donn bi mu génnee àddina kon mbir maa ngi ñooy ñi nga xamante ni ñoom ginnaaw ñii nii ñu la wax nii nag mooy kaam lay wax léegi nga ne ma yow am nga loo ma doon wax sànk ma ne la mooy lan nga ne ma neewoon nga ma fii am na ci 15 yi ci góor ñi ak 10 yi nga lim ci jigéen ñi am na ñoo xamante ne nii ñoom nu miraas mi mën a demee demee demee ñoom du ñu ñàkk quoi kon yow ci sa biir wax kon mooy yow am na ñoo xam ne du ñu am ma ne la waaw parce que miraas da ngaa a taxaw miraas boo xam ne 15 góor yi ñu la wax ñépp doom gis jigéen ñépp loolu man da ne loolu cas boobu existé wul voilà parce que am na ñoo xam ne bu ñu fi nekkee dañuy rejeter dañuy dañuy éliminer ñeneen ñi dañuy tax ñeneen ñi du ñu am voilà te loolu nag mooy ci li nga xamante ne mooy xaj bu nga xamante ne mooy yi nga xam ne mooy tax ñu yiir la ba yow doo am te lool ñaari façon la mooy xaj bu xirmaanin ak li nga xamante ne nii mooy xaj bu nuqsaan xaj bu nuqsaan mooy yow dañ lay yiir parce que gis nga ñu ñu filim nii ñu bari nii am na ñoo xamante ne bu ñu fi newee doo am voilà mooy xaj bu xirmaan par exemple mooy yow ñu ne kii ah moom dina ron naa am ci miraas mi ndeysaan waaye diw moo fi nekk moo tax kooku day tax moom du am par exemple lan exemple mooy doom ju góor bu fi nekkee mooy sët boo xamante ne nii wala doomu xam nga tuddal nañ la sànq ne la monsieur <laughs> kii euh, mooy frère moom bi nga xam ne moom ak moom ñoo bokk nday ak baay kooku bu fi nekkee frère boobu nga xam ne moom monsieur A mi faatu ñoo bokk nday ak bàyyi mais sauf ko monsieur A daf fee bàyyi doom ju góor ju fi ne kooku du am voilà mooy kër. mooy frère am boobu du am parce que lu tax kenn du ko jox ci miraas bi parce que doom monsieur A bu góor moo fi nekk xam nga ko kon rejeté na ko mooy daal na koy xañ miraas xaj bu xirmaan da koo yiir yiir koo xam ne da koo xañ miraas ci saase la dul am loolu mooy loolu nag moo ñoo ëpp ci gaa yi kantaa nag ci 15 yi ñu mën a limal ci góor ñi ak ñi nga xamante ni juróom ñi nga xam ne moom la non fukk yi mën a limal ci jigéen ñi bu dee ci góor ñi ak jigéen ñi ku bu ci nekk rek ñett voilà ñett ñooy ñi nga xamante ne nii ñetti góor yoo xamante ne nii moom de façon ñoom bu ñu dee nekk nañu fi miraas am ñooñu moom xaj bu xaj bu xirmaan mënu leen a dugg ku dul ñii nag mooy ñooñ may lim nii ku dul ñoom xaj bu xirmaan léegi xam nañ ko mooy li nga xam ne dañ lay yiir yiir boo xam ne dootoo am zéro yow comme ñu la wax léegi frère monsieur A bi mbokk ak ndey ak baay monsieur A faatu mais sauf que monsieur daf fee bàyyi doom joo xamante ne nii moom mu ngi fi doom ju góor la doom jooju danaan tuŋaañ alal ji bu dee am na asxaabul furud loolu dinañ ci ñëw ñi nga xamante ne dinañ ñëw lan mooy asxaabul furud ndax yaa ngi doon faraa ak yooyu loolu dinañ ci ñëw insha allah kon daal bala ñoo génn ci nit ñi mooy kon bu dee ci góor ñi mooy xaj bu nuqsaan nag loolu moo mën na leen a dugg ñi nga xam ne moom la ñuy lim ñetti góor ñi muy kan ki ci njëkk mooy doom ju góor doom ju góor bu nekkee ci miraas kenn manu koo xañ kenn manu ne diw moo fi nekk moom du am comme ne moom ni mu def ba dooma euh, baytixam bii nekkoon frère u baayam bi mbokk ak ndey baay du am moom loolu kenn manu koo def muy kon ki nga xam ne doom bu góor ak ki nga xamante ne mooy jëkkër jëkkër bu newee ci miraas muy miraas soxnaam kenn manu la fexe du am kooku par force day am waaye ginnaaw kooku mooy baay ji baay bu fi newee moom it kenn manu la fexe du am ñii ñooy ñetti góor yi nga xamante ne nii ñoom xaj bu xirmaan manu leen a dugg kenn manu leen a yiir ba duñ am ci miraas kon nag loolu leer na foog naa leer na doom ju góor jëkkër ak ki nga xamante ne mooy baay ñooñu bu ñu fekkee miraas nu miraas mi mën a wëlbate ko dinañu am ci miraas mi sauf que ñoom ñii xaj bu xirmaan mooy kenn du leen xañ waaye nag am na lu leen mën a dal mooy xaj par exemple mooy ñu yiir leen ba bu ñu mënoon a am fukk par exemple ñu am ñoo xam ne dañ fee nekk ñooñu borom bi waxoon ne nañ leen jox buñ leen joxee ci ñoom lañ naroon a am booyoom kese bu ñu fi newoon day wàññeeku loolu mooy ñoom li ñu mën a am man naa wàññeeku. waaye kenn manu leen a xañ totalement miraas foog naa loolu leer na léegi nag mu des ci jigéen ñi ñett la ñoom tamit ñoo xamante ne kenn manu leen a xañ miraas mooy ki ci njëkk mooy doom ju jigéen kooku bu newee ci miraas baayam génn àddina wala yaayam génn àddina kenn manu la fexe lu dul ne dina am ci miraas bi kenn manu koo xañ waaye it mooy jëkkër ji mooy ñi ñu la waxoon ci ñu góor ñi mooy ñi leen ñi ñi ñi jàkkaarloog ñoom ci wàllu jigéen kese la voilà mooy doom ju góor lañ waxoon fële kon fii doom ju jigéen du fële lañ lañ waxoon jëkkër kon fii jabar jabar bu fi newee ci jigéen ñi kenn manu la fexe jëkkëram génn àddina ba du am ci miraas bi par force day am waaye fële kan lañ ci tegoon baay ji baay ji moom mooy baayu monsieur A kon yaayu monsieur A côté jigéen ñi mooy mooy kon yaay tamit bu fi kenn manu la fexe ba du am mooy ñetti jigéen ñaangoo ñetti góor ñaangoo kenn manu leen a xaj miraas sauf que xaj bu nuqsaan mooy mën nañ leen a wàññi lañ naroon a am parce que daa am ñeneen ñoo xam ne dañoo war a am ci miraas mi ba tax ñoom lañ waroon a am ñu daal di koy wàññi kon nag xam naa dañuy yem ni ci wàllu xaj bi bii di ñëw insha allahu taala ñu continuer wallahu taala alam وصلى الله وسلم la نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب